min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab as-salaasu mi'a wa tis'atun wa sittuun baabu maa yaquluhu wa yaf'aluhu man irtakaba manhiyyan anhu walillahi alhamdu wal minna kon ñu ñëwaat fi ñu ñëwoon ba léegi ci Riyaad bi kitaabul umuur al manhiyyi anhaa tey muy suñu dernier chapitre Allah yaa fay qulil hamdulillah qulil hamdulillah fal naqul alhamdulillahi jami'a suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ avant dernier chapitre trois cent soixante-huit baabu tahdiri man irtak min irtikaabi ma naha allahu azza wa jalla aw rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam anhu xadis benn bi nga xam ne moom la fa indi woon mu doon xadis 1806 mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu anhu an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna allaha ta'ala yaghaar wa ghayratu allahi an ya'tiya al-mar'u maa harrama allahu alayhi walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a jël kon comme niñ ko waxe léegi suñu chapitre bu mujj ci kitaabul umuuril manhiyyi anhaa muy chapitre trois cent soixante-neuf ñetti téeméer ak juróom benn fukk juróom-ñeent mu ne baabu buntuma ana lan yaquluhu la nit ki di wax wa yafaluhu ak lan lay def man ka nga xam ne irtakaba min man hiyanan koo xam ne dafa transgressé def li yàllay tere téere bii ma leen dajaleel li fi tere li yàllay tere en tout cas mbooloo ci ñoom nga xam ne cosaan lañ ci yeneen yëpp même ñu tuddul mën nga ko delloo fii wax léegi koo xam xamante ne nii bakkanam noot na ko topp la kiyam def ko gisoon nañ ci jataay bi yi ñu génn mise en garde artu waaw dànkaafu nit ki ba muy def lu yàlla tere taala ak ndawam bi salawatullahi waa léegi ku ko def nag waaw kay imam tëje buntu bi ngir wan ñu ne de toute façon kullu bani aadama xata la yeneen saa sa doomu aadama yëpp ñooy def loo xamante ne ak ñaawteef wala loo xamante ne jaaduwul waaw wa xayrul xataay nag ñi gën ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñiy def ay erreur ay bàkkaat mooy ñi nga xam ne ak tawaabun ñi nga xam bu ñu dellu ci seen borom <laughs> ah daa mel ni yow kon hadis bi répondre na lan la wala waaye da xaar ba ci biir <laughs> mooy da tuub xanaa <laughs> baabu buntu imaam nag di wax ne nag comme que doomu aadama bi moom ñoog bàkkaar dañuy laamisoo saa su ne <laughs> illaa mar rahima rabbuk lu dul ko sa boroom ñoŋal <laughs> wa qalilun ma hum ñu ñooñu bariwuñ waaw du mbenn moo jaar rek ñu naan diw mais daanaka moom du def lu euh, lu yàlla tere loolu daanaka ñu koy jiiñ ñu bari boo gisee rek yow rien boo leen di gis rek di am sa quoi ci ci ci ci nga doon wax loolu quoi. te doy naan mais attention <laughs> waaw. comme que noonu la demee nag waa léegi waa ku waa waa léegi yii nii ñu tere ci ya ya fadilat al imam jazakallahu an al islam xayra waa léegi bu ma ñëwee nag def ko ah sama bakkan noot ma ma kii rek waaw nekk euh, vraiment ah ku taq rek daal di koy def naa léegi nu ma ci léegi nan laay def ñu réparé loolu nag moo tax moon di ba bunt bi nga xam ne nag moo chapeauté lépp mooy ginnaaw bi ma la wanee wax la booloo ci bàkkaar yi nga xamante ne mbir yi nga xam ne sharia da koo tere wax la bii ñu génn gin bañ koo woyofal dànkaaful ak tahtir waaw mooy tëndakuloo mise en garde ci ngay gis yii yàlla tere nga ñëw di ko def ginnaaw bi ko xamee waa léegi malgré loolu lépp nit dina xam ne lii baaxul mais léeg-léeg lu bari sax nañ leen mu dal ko muy def loo xam ne xam na ne lii dafa xaram mais mu def ko waaw ah, ah. waa léegi bu boobaa nu muy def ndax tamit il n'est pas question bu continuer di israr ci bàkkaar boobu di ci wuy di continuer léegi nag mu ne la bu loolu xewee nag kaay nag buntu bii nag nga xam ne nag ma def ko nag muy li chapeauté lépp nag tëj lépp waaw nga xam ne lii moom moom ngay làmboo saa su ne waaw ndax wa maa qadarullah haqqa qadri jaam yi ku ci man di doon wa maa qadarullah haqqa qadri borom bi loo ko jaamu jaamu jaamu loo sori sori ay tereem loo daw daw gërëmam mataloo ko dëgg dëgg dëgg ndax borom bi du koy jeex waaw te tout le temps nga xam ci moom bu dee yëkkati na la loo xam ne xamoo ko woon démb tout le temps la nga defoon ci seconde biy weesu lim la wanaat ci boppam loo xam ne xamoo ko woon dangay xeet la nga defoon waaw da nga naat cëy ba xamoon gënoon a def noonu nag ngay dëkke te lool du jeex amul fin amul terminus waaw kon nag buntu bii mooy miskul xitaam waaw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 moo indi fii ay aaya def comme ni mu defoon bii weesu ak aaya d'abord ay aaya mu ne qaala allahu taala wa imma yanzaghannaka minash shaytaani nazghun fasta'idh billah Allah moo indi mu njëkk mu ne borom bi nee na qaala allahu taala waaw boroom bi nga xamante ne moo kawete yéegut de nee na allahu akbar wa imma muy ci suuratu ndax aaya bi à vrai imam bi fi indi mooy suuratu ali imran bi euh, kii euh, nu mu tudd euh, maanaam ali imran araf voilà lii suuratul araf bi moom la indi fii mooy aaya deux cents sauf que hadis ah, même même aaya bii boobu aaya bii bu mel nii ñëwaat na euh, euh, suuratul Fussilat aaya 36 muy borom bi ne wa imma yanzaghannaka bu dee ne yanzaghannaka mooy xam nga an nazgh aslo mooy afsada nazagha mooy afsada gisoon nañ ko keroog ah mooy afsada yàq def ab jax-jaxal bu mu sànni sa xol wa imma bu dee ne yanzaghannaka daal dinay sànn ci sa xol yanzaghannaka min ash-shaytaani nazghun ab jax-jaxal bu mu la sànni waaw boo xam ne shaytaani moom la la sànni yow jaam bi xam nga looy def moo xam ak keñaan jax-jaxal ci sa wàllu pas-pas dugalal la ay idées yoo xamante ne nii diabolique waaw yu sew yoo xam ne moom la lay roof moom lay sànni haa bu boobaa looy def fasta'iz billah waaw ay gaaw a mer ci loo xamante ne dëgg la nga mer ak xeet yu mel noonu fasta'iz billah gaawal nga ñaan boroom bi daw làqu ca moom mu làq la kon boo defee lu baaxul li nga njëkk a def mooy a'uudu billah as-samii'i min Allahu akbar ak a'uudu billah yu mel noonu ngay wax Allahu akbar nga xamante ne nii navra yooyu seytaane di di di sànni ci xolu jaam bi mooy tax muy dikke li ko yàlla tere mooy tax mu am ñeme bët li nga xam ne gisoon nañ ko keroo ci jotaay bee ñu génne wa hadda hududan ak wa harrama ashiya waaw nit ki di ko def yi yàlla xaraamal ak défal yi mu teg nga ñëw ba ko mu xaraamal nga kii loolu seytaane moo la ciy poussé allahu akbar waswasa di la jax-jaxal ci sa wàllu ngëm yàlla ay yooyu yooyu yaakaar nga ne ay benn yàlla am na ay yàlla sax existe na hmm. yaa il faut faut pas être fou hein attention hein waaw nga ñëw mu lay bañ loo ñu baax ñi dal bañ loo dëgg di ko dugal yoo xam ne ay ay eh, moo tax borom bi ne woon waqul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin waaw waswasay hamz yooyu nazx waaw yu bon yooyu al min sharri al waswasil xannaas mbonuk ki nga xam ne mooy am nday jam yu muy jam ci xolu nit ki yu yées allahu akbar waaw moo tax Seydina Yuusufa alayhi salaatu salaam waxoon te aayam saaram ba waaw min ba'di an nazagha ash-shaytaanu bayni wa bayna ikhwati ginnaaw bi nga xam ne shaytaani ci lay yàq doon yàq sama digganteeg sama mbokk yi kon nag mu ngi noonee waaw di la taaralal lu bon di la minimiser loolu lu bon di la wan ne dara newu ci loolu bu la dalee wa imma yanzaghannaka min ash-shaytaani nazghun fasta'iz billah waxal a'uuzu billah allahu akbar ndax loolu moo gën a sedd quoi waaw mooy seytaane ab xaj la waaw am na lu ko borom masaalik gisoon nañ ko doon wax waaw ne dem di uti ndimbal ci borom xaj bi loolu moo gën dina la musal ci ana dar bi ci coonoy di ko dóor kom li borom xam-xam yi naan waaja dañ ne euh, nitu yàlla ba dama wax taalibe bi nga ko waaw eh, yow boo romboon bu doon daa am foo xam ne saa boo fa rombee am benn xaj bu la mbow wala boo xam ne ci ay jur la nekk dalay tëbali rek nooy def mu ne dama koy yée saaw yat lay yor saaw yat lay yor waaw <laughs> mu ne ko bu ñëwaatee mu ne ma jëlaat yat wi rek affaire yi bari mu ne loolu lépp dalay sonal xam nga nooy def est-ce que boo demoon ci rabbul kalbi mooy ki ko moom yow saa booy romb fii ngay romb sa koñ bii manoo fee ñàkk jaar benn mbedd kese la manoo wii waaye xaj bi daa sonal na la mag mu toll yow saa booy kii muñ boobu ngay daw di kii wag soo fii jaar da ngay seetaan nan ngay kii di dox ndànk te kii day jëkk kii la mais dem wax borom xaj bi nga gis ko ne ko man de heure yii laa fiy jaar sa xaj bi de wax dëgg yàlla fitnaal na boo ko manoon di kii mu defal la ko balaa heure yooyu mu yóbbu ko feneen loolu gënu la yomb nga dem naan da ngay jéeri yam man nga koo dóor mu fente daal di xamp sa sa sa sa problème <laughs> kon da dem walillahi almasalul a'la ibliis bi nga xam ne ab xaj la waaw nga xam ne boroom bi ci maanu teem la seetaan ak moom waaw bul yaakaar ne yaa ko mënal dara de fasta'iz bi billah ci yàlla waaw mais bul jaawale pédale yi la taxlata <laughs> bul jaawale pédale yi de jàpp ne yow sa ngóor ak bopp la de ci borom bi ngay dem mu musal la ayu allainu ki ñu rëbb ki iblisul layin ak ay mbokkam kon nag mu ngi noonee waaw allahu akbar allahu akbar mu ngi noonee kon li kiy def bu dee def na lu ne luñ tere na dellu ci borom bi tabaraka wa xam ne ah reconnaître que ne nag yii de waruma te tamit maa lay ñaan nga musal ma ba li nga xam ne sama bakkan iblis yi nga xam ne ñoo ma poussé ci lii ñoom laa topp ba def lii yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ñoom kon première ngok ci àll wàllu alquran mu ne wa qaala taala mu ne borom bi wax mu teg ci aay bi ci tegu ci suuratul aaraaf ba léegi aay deux cent lañ jóge aay deux cent un mu ne inna alladina ittaqaw ida massahum taifum min alshaytani tadakkaru inna alladina ittaqaw ida massahum taifum min alshaytani tadakkaru fa ida hum mubsirun la mu ne suuratu ali kon al araf bi tegu mu ne ba léegi al imaam kon lëkkaale fi ñu jóge ak nan ngay def aaya ba gis nañ ko ki def lu dul noonu lu yàllay tere lu muy def na dem sàkku ci moom mu fasta'in billah waaw min ash-shaytaan rajiim demal nga ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu daal di lay musal ci shaytaane mu yiis mi sa borom innahu dëgg-dëgg moom aay bi nag amul kii fastaw wa imma a minash shaytaan nazun fasta'id billah innahu sami'un alim voilà demal ndax moom aji déggaakoonu ñaan la te aji xamaakoon la li ci biir yi xam na li la dal waaw ñëwal wax ko kon nag mu aay bi ci tegu innal ladina taqaw mu ne wa taala borom bi kawe te yéegul ba léegi nee ñi nga xamante ne nii innal ladina taqaw ñoo teet seen borom bay làmboo ndigal di sori tere yi lépp lu ñuy def seen borom lañ ciy seet di ko ci teet di ut wiqaaya loo xamante ne nii seey dox seen digganteeg seen sànjum borom loolu mooy al al taqwa li nga xam ne moom ngay def ngir mu dox sa digganteeg sa mbugalu borom sa meru borom sa sànjum borom sa mbugalu borom mu ne gaa yooyu ida mu ne laalee taifun ab cox loo xamante ne ak mer la gu leen seytaane di sànni waaw wala ak jax-jaxal loolee wala li nga xamante ne ci wàllu ngëm yàlla ci wàllu pas-pas ci wàllu bañ ñu baax nii waaw yooyu bu leen laalee xam nga lu ñuy def wala mu def sa xel ngay génneer yu baaxul nekk ci sa xel mi daal di ay pili li suñu professeur ba doon wax professeur Mbuub Ah, rahimahullah dëkkoon Thiès doon ñu jàngal fële ca Point E professeur de philosophie rahimahullah waaw ah, léeg-léeg ma tudd ko professeur masha allah waaw ah, qad tawaffahullah borom bi jël na ko yal na ko boroom bi yokk ay leer fam ne daal di koy jéggal boole ko yonent bi alayhi salaam te njabootam gi bàyyi gannaawam mu taxawu leen bu baax waaw taxawu leen bu baax doon ñu wax naan ñu méfiez-vous des pulsions dangereuses waaw mooy tëna ko leen pulsion dangereuse mooy da ngay rek am ay ay idée diabolique yu ñëw sa xel quoi waaw ay mbir yoo xam ne ay xalaat yoo xamante ni nii <laughs> waaw nga romb rek benn kii koo xam ne defu la danga romb sa am sa benn xel maa mooy kii boo ko rayoon fii yéen kese la te yaa ngi benn paaka boo xam ne leen yu may doo ko jam mu dee nga jàll comme yu mel noonu <laughs> mooy xalaat ak yu bon yi nga toog waaye sawaay yaa ngi nii toog taalal sa télé bi waaw seetaanal nangam yoo xam ne dara baaxu ci fii kan moo lay gis koor gi di ñëw nga ñëw toog sa kër yaw kese sa neuf mètres carrés wala kenn gisula nga nekk fenn yow yaa moom sa kii sa frigo waaye sawaay waaye yow lekkal nga naan yow ban problème moo ci am bu génnee yow yooyu bu la dikkalee ta'ifun min ash-shaytaan ci shaytaan la jóge waaw yooyu yëpp bu la dikkalee ah tazakkaru allahu akbar dañuy fàttaliku seen boroom waaw seen fàttali boroom mooy repousser daal di kañ daal di kañ fële xalaat bu bon boobu nga xam ne moom la leen seytaane daal di injecté waaw daal di leen injecté waaw am na ci boo xam ne naan iza masahum ta'ifun mooy ab seytaane ci boppam nii def lool bu la waaw waaye bii taifun mina shaytaani leen na ko du shaytaani mooy la muy def waaw mooy la muy def di ko dugal sa xel di ko dugal sa xol di la essayer ci loo xam ne lépp merum borom bi la lay jural mu naan la defal dara newu ci waaye loolu nag da la koy minimiser ak conséquence ya lu lu moo ci ne daa grave mais butéelu sàngara bi verre benn verre kese ngay mos mais mosal seet da ngay mos il faut découvrir les choses aussi léegi nga mu fexe ba nga mos mu ne léegi est-ce que bi tukki na ah àddina bi daa tukki tukki woon kon nag mu ngi noonu mu ne nag ñoom yooyu nag bu leen dikkalee ni ñuy def tazakkaru dañuy fàttale ko tudd seen borom waaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim waaye fàttale ko seen borom waaw tazakkaru ñu fàttaliku ah jalaalu rabbihim jalaalu rabbihim seen màggaayu borom mi tere lii saay saay yu bëgg ma def ko moom mi bañal boroomam ba mu ko nee sujootal mu ne maa lànk mu bëgg man mu daal di ma igra di ma rafetalal lu bon di ma ko minimiser di ma wan ne dara newu ci ah ngir ma tabde dans son piège summa kalla maa bay tazakkaru bu ko defee nag fa idaa hum mubsiruun bu ko defee ci saase loolu da leen di dog muntahun da leen di arrêté mooy day dagg ci saase lay dagg idée boobu moo tax zikrul qalb di tudd yàlla saa su ne rawatina ci jamono yi nga xam ne dina la yomb nag boo ko tàmmee jamonoy fiix ak jamonoy eh, eh, dara kiiwu la waaw bu problème ñëwee day ñëw day simple waaye bu dee yow tudd yàlla yow moom daanaka mook rey la nga yemale bala koo tudd daan loolu day loolu attention booy tudd yàlla ci jamono jooju ñi ragal yàlla teet yàlla di seet borom bi tabaaraka wa taala di ko muraaqaba ci lépp bu leen denn ci idée diabolique saytaan yooyu ñëwee ñu tudd seen boroom waaw dellu ci boroom bi fa idaa hum mubsirun ñu nekk ci basira am clairvoyance bu leer nañ projecteur buñ tuddee yàlla rek ab projecteur la boo xam ne moom lañ taal ci lënd bu salte gi seytaane bëgg leen dugal muy bàkkaar bi waaw leer googu day deñ <laughs> fan nuuru daf'in la waaw day ki nga li nga xamante ne mooy lu bon loolu fa idaa hum ñu nekk dans la ala basira daal di arrêté allahu akbar allahu akbar waaw lii la moo tax nit ñëw daal di lay dugg wax la kii nangam la nii nangam la kii seytaane naan la ay wax kii dugg xudil afwa du la ko wax <laughs> wa'mur bil urf wa a'rid 'anil jaahiliin loolu la lay fàtteloo non da lay yàq xudil afwa fat ay jéggale la non dañ lay yàpp dañ lay yàpp écrase le montre-lui que doo moroomam que la dernière fois que euh, euh, ça va être nakaalan li man li ma nee tabar di la pousser ci loolu fajul écrase la ah, waaw waa ji di wax ka loolu nag nazr boobu nazr shaytaan la taa'ifun min ash-shaytaan la waaw idaa aradta an takuuna min al-muttaqiin tuddal yàlla waaw <laughs> waaw waa Quraysh dañ doon ñëw waaw di wax yeneen saa salaam mu ngi wax yu ñekk teggin wallahi ñoom ñëpp manoon na leen a faagaagal waaye da doon muñ saxaabaam yi di kii mu ne leen ñi leen jiitu woon dañ leen doon gas suul jël ay si di leen ay peñe yoo xam ne ci weñ la tàngal ko ba mu tàng di leen ko peñe te teewu leen woon des ci li ngeen seen dund seen seen diine waaw waaw di dalal seen xel ne leen nag gis ngeen yàlla lii mu ma yónni dina ko mottali walaakinnakum tasta'jiluun waaye yéen da ngeen a yàkkamti seytaane moo ñuy yàkkamti loo réactionnaire <laughs> waaye dal nga ngay dal tudd yàlla jaar ci tuur alquran hadith yore saa saa wala kaddu al waaw waaw la hawla wala quwwata illa billah a'udhu billahi minash shaytanir rajim yooyu en fait non seulement day couper affaire bi mais dalay wan lu leer caaxaan yi ba pare teg ci projecteur du man nag lu dul al waswasul xannaas day jam ba pare daal di noqatu buy dóor buy daw al imaam Qurtubi rahimahullah day nettali ci wàllu wi boroom tafsir bi bi muy sara eh, kii bi aaya bi mu ne Isaam ibn al-Mustariq dafa wax ne taabi'i la woon boo xam ne nag dafa amoon benn virus bu rëy bu ko daloon boo xamante ne cëy bu ko deewaale woon cëy bu ko deewaale woon mooy bañ sayyidina wa mawlaana amirul mu'minin ha Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib <laughs> radiyallahu anhuma bu shérif yi nga xam ne yonent saa sallam nee na moom sopp ko ah loolu mandargam ngëm yàlla la bañ ko mandargam naafiq na nifaaq la cib xol waaw allahu akbar allahu ak allahu akbar allahu akbar waaw <laughs> waaw moo tax dégg nañ keroog bi ñuy gis bi nga xam ne ci la naan bokk na ci nga xamante ne lii de mooy mooy mooy mooy li nga xamante ne nii euh, euh, euh, digub annabiyul ummi salawatullahi wasalaamu alayhi yi ma defal man yim ma wax man Seydina Ali kenn du la sopp ku dul way ngëm yàlla waaye du la bañ ku dul munaafiq waaw <laughs> moom mii nag problème boobu laa moom mu ne damaa dugg Medina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nee na ma gis al-Hasan ibn Ali lo <laughs> radiyallahu ta'ala anhu huma wardahuma barki yàlla aw saray kii xamul ki mu gis ki gën a niroog yonent yonent bi salawatullahi wa alayhi la gis tam moom gisul yonent saa salam neena bi ma ko gisee nag mu daal di ma yéem lool mais dal gi mu dal hein rafet gi mu rafet ak léppam ni vraiment affaire bi mu jiim ma lool xam nga am lu ñuy gis ñoo xam ne dañ da leen di gis il t'impressionne pas ci affaire u caaxaan yooyu mais da ngay am ni jë kii moom nee nag bi ma bi loolu ñëwee rek saytaane daal di dekkil ci sama xol nag <laughs> bañ gama nga xam ne man noonu laa dëkke woon mooy bañ baayam ma saydna ali ibn abi talib wal iyaadu billah aadana allahu min hada <laughs> nee euh, loolu daal di yëngatu ci man keñaan googu waaw li ma dencaloon baayam ci bañ ko wal iyaadu billah nee na loolu puuse ma ba malgré li ma yéeg ñi ak ni ma impressionné ak tamit nee ma ñëw nag bi loolu yëngoo ci man xalu bon woowu alxasad wal bagdaa waaw <laughs> nee na mu ñëw ne ko mais yow jege ko ne ko antam abi talib anta ibnu abi talib waxu ko sax est ce yaay doomu Seydina Ali ndax naye naa wax tur wal iyaazu billah yow yaay doomu Abu bi <laughs> mooy da ko askanale baay maamam mais Seydina Ali la ci jublu qaala naam mu ne ko waaw nee na nag ma jéggil dayoo ci di ko non seulement moom ma koy ŋàññ di ŋàññ baayam di Seydina Ali ibn Abi Talib wal iyaazu billah <laughs> mais xoola Seydina Ali Seydina Al-Hasan niñ doon wax keroog ba yeneen saa sa yëkkatee bi mu nee dana ci bi di ko xool di xool mbooloo mi naan inna ibni hada sayyid sama njoom sama doom bi sang la Allahu akbar alayhi salaatu wassalaam Al-Hasan bàyyi ko muy wax bu muy wax di wax wax wax ba pare ci lépp ay saaga la ay ay ŋaññi ay wax lu ñaaw ay tout ce qui est poubelle bu mu am ci xolam wax na ko moom dafa déversé wu dafa développé wu ci ci ci moom ci wàllu kaddu ci lépp lu mu am ci lu yées waaye xoolal réaction ñi nga xam ne ñooy ay modèle alladina rabbahumul mustafa wa kafa bal huwa rayhaanatuhu salawaatullahi wa salaamuhu alayhi sayyidu shabaabi ahlil janna sangu jeune waa ajjana xoolal ni mu te radiyallahu anhu xoolal ni mu ni mu réagir nee na daf maa xool du xoolu mer ah xoolu mer ay xoolu yow oh, yow da nga da nga rep wala lan daara ah déedéet neen la maa xool nadrata atifin rauf xoolu koo xam ne vraiment dafa ñeewante ci man soppuma lool malgré lu bon li ma ko wax yëpp daf ma ñeewante ndax daa xam ne kii vraiment woor nañ ko xaw ma fan la jóge xam na ko sax après na ko wax <laughs> ndax ni mu waxe ak ni kiiwee la xel mati ne kii boo moywul daa bokk ci ay groupe yooyu nga xamante ne dañoo bañ saa baay di Seydina Ali ibn Abi Talib ba lépp lu ci moom ñu koy saaga tax ñàkk xam moo leen ko teg waaw wal iyaazu billah waaw yooyu gaa yooyu naa la ko siit yi buñ nee fee ñoom bon nawaasib bi ay ñoom lañ naan nawaasib yi mooy ñi nga xam ne dañuy woote wu ne ci wàllu sunna lañ bokk wal jamaa radiyallahu anhu ba pare ay ñoo xam ne ci ñoom lañ bokk di saaga sayyidina Ali ibn Abi Talib di ko ŋaññ ñooñu ñoom ak siit yépp ci même poubelle lañ nekk même caniveau ñoom ñépp ñépp waaw ñoom ñépp ñu ngi ci danger parce ñu ngi wax ci deru ñoo xamante ne ñu ngi xëcc seeni làmbaay ca biir aljana tuub nañ seen ngërëmu borom yow nga taxaw ci ginnaaw di wax ci ñoom lu ñaawe nii te borom bi waxoon man aada lii waliyan faqad aadantuhu bil harb hadithul qudsi nekk sahih képp ku ma noonool waliyu waa ji moom imaamu awliyaa yi moom la noonool moom muy Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yow borom bi ne déclaré naa la guerre wali boobu moom ah ñaar nattab la wuñ ne burut bu ko doonut moom moom mooy borom bi amut wal masula am wali yu ci suufam si burul Seydina Ali ibn Abi Talib du moom na la leer ne borom bi masula am ça diir ko boroom bi ba mu bindee suuf ba ni mu ba ba ba ni mu ko yeme wali yu masula jaar ci kaw suuf léegi imagine kon gravité bi li waaju wax <laughs> Seydina al-Hasan ibn Ali xool ko xoolu ñeewante ndeysaan malgré lu ñaaw li mu wax xanaa du ñoom la alquran njëkk a wax te ñooñu njëkk a dégg te ñoom la doon waxal idfa billati hiya ahsan waaw moo tax lam ci teg suy wëral mbir mi ni muy mujj la tastawi alxasanatu wala sayyi'a wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a wallahi kasmu kasmuhu alxasan radiyallahu anhu sayyiduna gis nga lu baax ak lu ñaaw yemuñu yow jañeel lu baax lu bon liñ luy jëme nga seet Seydina Alxasan jàngal ñu loolu mu ne waa ji Isaam ibn al-Mustaliq bi mu ko xoolee xoolu ñeewante ndeysaan nee na ginnaaw gi mu ne summa qaala a'uudu billahi min ash-shaytaani ar-rajiim bismillahi irrahmani irrahim xudi alafwa wamur bilurfi wa arid an iljahilin allah fa qaraa mu jàngleen ba ilaa ba xaw fi mu naan fa ida hum mubsirun mooy aaya yi ñu nekk allahu akbar parce que aaya yi loolu la waaw borom bi da ko tàmbal mooy aaya cent quatre-vingt-dix-neuf xudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jaahiliin wa immaa yanzaghannaka minash shaytaani nazghun fasta'iz billaah innahu samii'un 'aliim inna alladina ttaqaw ida massahum taifum min alshaytani tadakkaru fa ida hum mubsirun wa ixwanuhum yamudduunahum fi lgayyi summa la yuqsiruun fa ida hum mubsiruun bi foofu la yem mooy fi ñu yem nii nee na mu jàng ba foofu mooy ñi nga xam mooy xudilaf loolu lañ doon wax sànq nit ñi jëlal li woyof ci ñoom day leen jéggal tey jëlale te ñu leen di bul yem ci lool mais laay biir leen amaanal wax jooju bu leen jéggal rek bàyyi leen waaye tegal leen ci ay kàddu yoo xam ne yu rafet yoo xam ne mën na leen a faj feebar bi ne seen xol ba tax ñu wax wax yu ñaaw ju ñu wax wala jëf yu ñaaw ju ñu wax wa'mur bil saa su ne wa a'rid 'anil jaahiliin ñi xamul dimbali leen waaw parce que mënuñoo am xam-xam ba pare mel noonu am na lu pare lu nëbbu ci ñoom waaw après mu jàng yooyu ba fii wa imma yanzaghannaka bu dee daf laa laago daal lay jax-jaxal min ash-shaytaani nazghun yu bonam yooyu muy def ngir yàq ak mer dugal yooyu fasta'in billah ñaanal borom bi moom demal làqu ci moom ndax moom moom lañ ko def xam nga loolu day jural merci yow ku ñëw saaga sa baay te yaa imagine daggal sa baay saaga sa baay wax lu ñaaw dagg yu ñaaw teg ba pare teg ko ci sa der yow tamit ah ba pare ngay kilifa doo doo doo du du koo xam ne en fait liggéenti ko de laa tën daa tëw de mën nga koo liggéenti mais malgré ça nga jéggal ko waaw ndax ñi nga xamante ne ñoo teet seen borom de bu leen laalee ab jam ab lu ñaaw jóge ci seytaane ab jax-jaxal ak mer yooyu yëpp ak kañaan ak yooyu dañuy fàttaliku seen borom tudd ko fàttaliku fa iza hum mubsirun bu ko defee loolu dañ ci ñoom allahu akbar ñu nekk ci clairvoyance bu leer nañ mais sayyidna al man mu jàng lii quoi man Isaam ibn al-Mustaliq nag bi mu jàngee lii ba pare mu teg ci ne ma mu teg ci ne ma Allahu bon ci ngay xam ne vraiment ñun li tax manuñoo yar mooy en dañoo dañoo jëlul alquran comme médicament jamais doxewuñu ko mooy ay doxoon rek wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan waaw loolu lañ doon def gañe li nga xamante ni moo gën a rafet lu bon liñ la def loolu bu sax liñ def benn rafet amu ci bal lu ñaaw kesel def ko lu njekk jiw jiw ji ko njekk say tànk la mas ci dox boo ko jekkoo mu nekk ci tolof tolof yu bari yu mag yoo xam ne boo ko jàppalewul dina am problème bul ne tey yow ah yow yaa ne nii <laughs> bu ma la gestoo nga nga nga am succès non bul wax lool waaw ñëwal dimbali lépp lu ci war a def bu la ko yàlla mayee def ko te yàlla tax yàlla xam na ne bu ko bëggee wëlbati bu dee nit la moom loolu dina tax lam ne woon da ciy génn Seydina al Hasan al imam radiyallahu mu ne nee na mu man Isaam ibn al-Mustarif mu tegal ma ci ginnaaw bi mu waxee aaya eh, mu ne ma woyofalal sa bopp woyofalal sa bopp